kon nag ñëwoon ñu ngi woon ci laayaab ñetteel bi kon gisoon nañu ba agsi woon fi nga xamante ne nii mooy falaa bim naan al yawma tey yaysa alladina kafaru ndax laay bi moo gudd tey de moom ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yi de daal dinañuy ñàkk yaakaar daal dina ñuy désespéré wu kafar wu ñi nga xam ne ñoo weddi seen boroom di yéeféer yi min diinikum delloo leen ba ngeen génnaat seen diine ji daal di koy yàq seen tëralin wi seen soobin wi seen soobin wi ma leen teg falaa taxshawhum bu leen leen ragal de wax shaw ni na ngeen ma ragal man seen borom tabaaraka wa la léegi nag li ci tegu nii lañ war a jël suñu borom ne al yawma tey akmaltu lakum diinakum tey de ci laa matal li nga xamante ne nii mooy seen diine seen tërëlin seen soobuwaay daal dinaa koy matal ba mu mat sëkk wa atmamtu alaykum ni'mati nga mottali ci seen kaw yéen jullit ñi moo ñan la sahaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum waaye xeetu seydinaa muhammad yépp alayhi salaatu wassalaam ci seen ginnaaw suñu borom ne mottali naa ci seen kaw ni'mati sama xéewali de wa raditu lakumul islaama diina te gërëm loo leen li nga xamante ne mooy l'islam comme sóobuwaay comme tëralin comme mode de vie l'islam gii di wommatu gii wommatul seen boroom tabaraka wa taala zahiran wa batina ci li feeñ ak lu nëbbu loolu de laa leen rëddal te loolu laa leen gërëm loo comme ni nga xam ne mooy sóobuwaay te mooy diine mu ne nag famene turra képp nag koo xamante ne nii léegi bala ñoo àgg wala laaya bii la comme ni nga xamante ne nii ko al imam rahmatullahi alayhi daal di solo ak ki nga xamante ne nii mooy al imaamu muslim rahmatullahi alayhi ñu jële ci seydina taariq ibn shihab moom taalibe la woon ci saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum mu ne dafa am benn yahud benn góor ci yahud yi am na nag ñu ne kii kambul ahbaar la muy fóoréew yahud boobu li nga xam ne doon na dund jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jotul woon tuub moom ne yaman la ne woon bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam génnee àddina seydina siddiq génn àddina ci la ñëw seydina omar moom la gis te moom foofu la mu dool di tuub moom muy kaabul axbaar am ñu ne moom la léegi nag ne daa ñëw ci moom ne ko ha yow amiral mu'minin yow de yow mi nga xam ne ni yaay jiitu jullit ñi di seen xalifa de innakum am na ñu ne boo temps yi moom tuubaguloon am ñu ne si si tuuboon na sauf que da ko doon waxe rek comme ni nga xam ne moom ni mu xamee yahuud yi mbokkam yi noonu ñu mel mu ne in yéen am na yow muyitu jullit ñi yéen de a ngi jàng ci seen bu doon ñun ci mbooloom yahuud yi la wàcc mooy ci tawraat kon de dinañ jàpp bis boobale aw feet dinañ ko jàppe feet Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko ban laay ngay wax mu ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina mu ne ko mooy laaya biñ gis léegi nga sax du laaya bu mat waaye ci biir laayab ñetteel bi la bokk ci suuratul maayida léegi nag Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko man de xam naa ban bis la wàcc ak ban waxtu la wàcc ne ko ak ban waxtu la wàcc moom de mu ngi wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci bésu arafa fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu nga taxaw arafaat bésu ajjuma kon nag mu ngi noonu loolu mu ne loolu feet la ndax bésu arafaat feet la bésu bi nga xamante ne ajjuma mooy feet tamit la ci jullit ñi feetu semaine bi waaye waxoon nañ la feet wokkul ak ñun niñ ko jàpp ne ah feet mooy loo xamante ne nii mbiru boroom moo tax iid baamu di ñëwaat voilà xee xéewalu borom yi yii mu ne da koo mat da koo matal mottali ko loolu ci suñu kaw mooy moo wër bay ñëwaat ñu koy fàttaliku di ci sant suñu borom tabaaraka wa taala waaye waxoon nañ la nekkul di mbumbaay di rumbaay ko xumbaay ko mooy borom bi tabaaraka wa taala kon nag Seydina Omar ne ko xam naa ko kay ndax keroog aju yonent bi alayhi salaatu wassalaam te aj go kese benn yoon kese la aj ci bi nga xamante ne ci la dem Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaati wassalaam arafaat bésu arafaat bésu àjjuma la woon fala nag laaya bii foofu la wàcce kon nag al yawma tey akmaltu lakum diinakum suñu borom mottalil na matal na leen seen diine lii nag li ci gën a dëgër tekkewul comme ni ko ñenn ñi di waxe naan lii moo mujj a wàcc ci alxuraan déedéet mujj a wàcc te tamit tekkiwul mukk ne laay ne àtte yi fa la yem ndax ci boppam keroog lii bésu Arafat la te keroog rek ci aj gi mooy ci bés bi ci tegu yonent mi alayhi salaatu wassalaam nit ñi dañ doon ñëw naan ko man de mooy ci bésu aj gi yawmul aj hajjil akbar ci bésu tabaski bi xam nga bésu Arafat mooy neuvième jour bi ci mooy juróom-ñeenteelu fan bi ci bésu ci weeru koor ci weeru euh, tabaski bés bi ci tegu di bés bi ñu naan bésu tabaski bés boobu ñu bari ci saxaaba yi dañ doon ñëw naan yonent mi alayhi salaatu wassalaam man di jiital naa lii laata may def lii mooy ci jëfu aj yi mu naan koy faal wala xaraj defal ta amul problème ak yeneeni àtte aayatul kalaala comme ni ñu koy gisee ci li nga xamante ne nii mooy ci suuratu nisaa am na ne après tamit la wàcc loolu lépp ay wax la ak tamit yeneen àtte yoo xam ne day wan ne am na moo tax li gën a dëgër comme ni ko al imaam Ibn al Jawzi rahmatullahi alayhi daal di daal di junjee mooy li gën a dëgër ci lii que ne matal naa ci yéen seen diine mooy yi nga xamante ne jëf yi nga xam ne mooy ci jëfu ponk l'islam yi. ndax gis nañ ne suñu borom tabaaraka wa taala ginnaaw ni yooyu yooyu moom la yonent mi alayhi salaatu wassalaam Makka lam fa ne fukki at yeeg ñett moom la doon leeral di ko jëmbat ci xolu saxaaba yi radiyallahu anhum te ba ni muy génne àddina dañul di jëmbat loolu ci xolu yi saxaaba yi di ko gën saxal loolu ginnaaw shahaadatayni mooy taxawal julli loolu mu jàngal leen ko jàngaloon la leen ko ca keroog ba mu jógee ma nga xam ne isra yi ba mu demee comme niñ ko gisoon ci suuratul Israa gisoon gàttal lool nettali hadisatul isra muy voyage boobu al mi'raj dem jëli woon julli loolu mu jàngal leen ko bam leer beneen ponkongo waaye mu jàngal leen li nga xam ne zakat daal di koy leeral medinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaati wassalaam ba yónni suwaat yi ñi nga xam ne ñooy wëri di dem di collecte ji di jëli li nga xam ne mooy zakat yi léegi nag ak koor daal na leen koy kii ca la nga xamante ne ba dem badar gisoon nañ ne ñoom ci at moo mooma la li nga xam ne ci la suñu borom farataal li nga xam ne mooy koor kon nag affaire baa ngi noonu nale <coughs> nga gis ne kon ñu xam ni ñuy woore ba mu xamal leen ni ñuy woore benn ci desoon mooy ni ñuy aji léegi nag ci aj bi mu leen koy jàngal ba wan leen li ñu war a def tuutee ci desoon mu ne leen nag ak maltu lakum diinakum mooy ne matal naa leen li nga xam ne mooy seen tëralin seen sóobuwin bi nga xam ne cinq yi nga xam ne piliers yi yi nga xam ne kero yi gën a rëy suñu boroom leeral mottali na ko tey muy aj gi ñëw affaire yi mat na nag wa atmamtu alaykum ni'mati ma mottali ci yéen seeni xéewal ba ma leen mottalee loolu lépp matal leen ko wa raditu lakumul islaama diina ma daal di leen gërëmal li nga xam ne mooy matu ji lislaam bii comme diine comme soobu waaye comme mode de vie comme tëralin mu ne nag léegi ginnaaw loolu ne fa mani turra képp koo xamante ne nii nag dafa loru mooy dafa nekk ci nécessité mooy daa nekk koo xamante ne nii yañ la tere woon ca kaw ne la yooyu dañuy xaram koo xamante ne nii ku ko lekk nag mu ne fa ma ne turra képp koo xam ne daa nekk ci loru ci nécessité ngir mu lekk yi nga xam ne moom lañ ko xaraamaloon léegi nag kooku lan moo koy dal mu ne fii max ma sax nekk li nga xam ne ci way yow dafa dafa xiif xiif gu met metti wax dëgg yàlla ndax tar xiif te nekk na foo xam ne amul len lu lekk leneen du pomme de terre du ceeb du dara du sombi du mburu du dara du ay pomme yu muy lekk ak banaana ki ay carottes yu muy yëyi yooyu yëpp amu ci dara waaye daa loru ba nekk foo xamante ne nii moom moo am fii max masa xiif xiif gu jégge dayoo xayra mutajaanifin li ism mu nekk nag koo xam ne du jeng nag jëm nag ci bàkkaar de mooy di lekk ba ba nag mooy yiñ la tere woon noonu noonu képp koo xam ne daa nekk ci loru te la tax mu loru nag ah mooy dina ci na lekk li nga xamante ni moo koy doy lool la naan xayra mutajaanifin liin mu bañ a nekk koo xam ne nag day day day day day day jéng ci mooy yàlla lii moo tax <laughs> lenn ci boroom xam-xam ne voilà mooy bon loru gi nag il faut mu bañ a nekk ñenn ñi ne bon mu bañ a nekk koo xam ne mooy lam doon dox yi dafa xaraam ndax boo jógee Sénégal par exemple ne da ngaa jël avion ñëw si daal di tak fenn foo xamante ni ndax yow concert Bercy bi nga doon seetaan si mu def escale foo xam ne amu ngeen avion ba mu ngeen dara affaire yi kii ngeen xiif ñu ne hé yooyu rek nekk fi yow manoo naan boo avion bi quoi waaye yow man daal lii rek laa fi am ñu ne hé am ñu ne non non parce que al-rukhsu la tunatu bil ma'asi kenn du ko fi permettre muy loolu waaye nag <laughs> bon bu dee day waaja dee nag kooku moom <laughs> li gën a dëgër mooy même bu dee bàkkaar la doon defi de parce que nee na waaye da doon seetaani li nga xamante ne nii mooy championnat bi ko tax a jóg ndax loolu moom daganut léegi nag loolu mooy mu dem daal di fay tag nag amatul lum kii nga xam ne <laughs> ñu ne ñu ne waaye waajooju dara <clears throat> kooku kenn du ko yombal loolu dañ naan bu dee ci jëfu sariya bi ay wàññi julleek ay wàññi ak ak mare bañ a woor ci waaw loolu li gën a dëgër kenn du ko permettre voilà nga jóge fee dem di seetaani ab championnat fële ca Casa Sport sa waay jóge Dakar dem Casa Sport sa waay dem naan ci koor gi la nag bon léegi yow doo woor parce que da ngay dem ab fi ab ab seetaani ab match dañ naan la déedéet déedéet déet inna ar-rukhasa la tunatu bil ma'asi nga ne damay dajale julli ñu ne la doo non non non yow ngeen di braquer ji banque nga naan lan yéen ngeen teg opération de deal bëgg dem toji ji ab ab bàkk daal di ñëw naan nañ leen dimbali kenn du leen dimbalee loolu de kon nag mu ngi noonu le ay wa kon jàllal yow kenn du la fi yombalal ndax loolu yombalal la ko day tekki ne yow daa mel ni dañ lay yombalal lu bon li ngay def te suñu borom ci saar bii rek waxoon na wa ta'awanu daa dimbalante alal birri wa taqwa ci lu baax yi ma leen digal wa taqwa tey digalante tey dimbalante ci ci ci sori yi ma leen tere kon nag lu bon la doon def kenn du ko yombal yi nga xam ne sharia daa koy yombal ngir koo xam ne mu baax lu dagan lay defi wala lu farata wala lu ñu sopp kon nag mu ngoongale waaye nag bu dee nag day waaja dee nag kenn du ko ne hé mër mër mër mër maam mii doo ci di waaja toj baam xuux mii di waaja toj doo ci lekk parce que yow yow sa sa coro nga wa bëggoon a dem daal di njaaloo jil fële ca fois yow jóge Ndakaaru bëgg a dem Jurbel sa waay sa oto bi pan ci àll bi yow amoon dara <laughs> waaye yow nga gis mbaam muy waaj a fënax kenn du la ne ah léegi nag yow mër mër mër dee ah dee dee deewal kooku rek lool mën na koo yeewaat après bon mu dal di delluwaat ci boroomam tabaaraka wa taala am ñu ne non xayra mutajaanifin li mu mooy daal bu ci jëlee li mu war a jël ci lekk gi li nga xam ne moo koy téye na ci yem nag bu mu bu mu dellu bu nekk koo xam ne day jéng rek di ci gën a jël di gën a lekk rek dooy benn affaire la kon nag ak li ñu waxoon am nag ñu ne waa léegi waa mbir mi ma ci jëlee li ma kii est ce que mën naa cee denc dañ naan la waa bu dee ne fa nga jëm moom yaakaaroo ne amaat loo lekk ndax da ngay continuer yoon wi mooy daggal leen ne daal di koy yoraale boo demaatee ba ca biir gis ne yow amatoo dara ba léegi gisatoo genn nga lekk ci waaye boo gisee leneen nag na nga ko sànni wallahu ta'ala alam léegi nag mu ne kon ghayra mutajanifin li fa inna allaha ne yëg kooku ne yëg ne borom bi